wa an Jundub ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ba'athan minal muslimina ila qawmin minal mushrikin wa annahum iltaqaw fakana rajulun minal mushrikina idha sha'a an yaqsida ila rajulin minal muslimina qasada lahu faqatalahu wa anna rajulan min almuslimiina qasada ghaflatahu wa kunna natahaddathu annahu usaamatu bnu zayd falammaa rafa'a alayhi as-sayfa qaala laa ilaaha illa allah faqatalahu fajaa'a al-bashiiru ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fasa'alahu wa akhbarahu فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا wa inni hamaltu alayhi falamma ra'a as-sayfa qaala laa ilaaha illa allah qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqataltahu qaala na'am qaala fa kayfa tasna'u bi laa ilaaha illa allah idhaa jaa'at yawma al-qiyaamah qaala yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam astaghfir li qaal wa kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allahu idaa jaa'at yawmal qiyaamah faj'ala laa yaziidu alaa an yaquula kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allahu idaa jaa'at yawmal qiyaamah rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaam al haafiz an taala mu ne ginnaaw biñ gisee ci bunt bi walla ci garab gi wala ci tool bi wala ci tool bi nga xamante ne mooy toolu quarante-neuf garabu numéro quarante-neuf numéro quarante numéro 49 di wax ci li nga xamante ne mooy di dawal atte yi di wàcc di dawal atte yi ci li nga xamante ne ni ala zahiri ci li feeñ kanta seet lu nëbbu mooy borom bi tabaraka wa taala moom moo koy moo koy res laa réeroo ci bunt boobu gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis mooy xadis numéro trois cent quatre-vingt-douze nekkoon xadis Seydina Usaama ibnu zaydin radiyallahu taala anhuma bim ne ba'asanaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-huraqati min Juhayna voilà loolu lañ mujj woon gis walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ la xadis bii ci tegu nga xam ne moom la al imaam teg ci muy xadis numéro trois cent quatre-vingt-quatorze ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent waxoon nañ la xadis bi ak ba ñu jóge ñoo bokk lu ñuy wax. waaw benn nettali la sauf que bële ki mu concerné mooy ki def def ji ci faat nit ko ba mu ne laa ilaha illa allah moo ko nettali muy Seydina Usaama ibn Zaydin radiyallahu anhu ma kanta fii nag ki ko nettali mooy beneen sahaaba di Seydina Jundub ibn Abdillah al-Bajaliyu al anhu kon mu ne waan Jundub al imaam mu ne mu ngi jëlee ci Jundub ibn Abdillah di Jundub ibn Abdillah dinañ ñëw ma yàgg na gisoon nañ ko ibn Sufyan al-Bajali Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu sahabi rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ba'than dafa yebal benn yeb waaw mooy mooy sariya bu dana sariya moom woon na la rek la waaw sariya la woon bu mu leen yónni woon ci waa na bii nag mu ne baaxsan benn mooy benn détachement gaar benn groupe buñ def boo xamante ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam du doon voilà yoo xam ne dañ leen di yóbbu ngir ñu dem xare ji ilaa qawmin min al mushrikiin voilà ci ay nit ci mushrikuuna yi ñi nga xamante ne nii mooy polythéistes yi ñuy bokkaale yàlla xam nañ ne Xuraqa la woon min Juhayna xadiis biñ jóge Seydina Usaama nettalil ko boppam moo ñu ko wane daf ñoom ñëpp kaanu ya'buduuna al-asnaam liñ doon jaamu moo doon xërëm yi nga xam ne moom la jaziratul arab li ëppoon doon jaamum jamono yooyu mu ne wa annahum iltaqaw léegi nag bi biñ demee ñaari mbooloo yi daje muy juli ñi daal di dajeeg ña leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, daal di daal di daal daal di yónni mu ne fa kaana nekkoon na rajulun benn waay minal mushrikiina ci bokkaalekat yi ci yéeféri ida shaa moom daal saabu soobee waaw saabu bëggee rek ay yaqsida mu jublu ila rajulin ci góor minal muslimiina ci way way ngëm yàlla qasada lahu fa qatala day jublu ci moom rek daal di koy faat waaw waa joo xam ne daal aka aka sonaloon julli ni kum ci jublu rek daanaka bu la bu la jubloo rek dina la faat bëgg laa faat dina la faat léegi nag bi nga xamante ne nag ci la mbir yi demee noonu ah jullit ñi seetlu ko armée bi ñu seetlu ne waa ji mu ngi rey rek ci suñu gaa yi quoi léegi nag bi mu demee noon mu ne <laughs> wa anna rajulan minal muslimin moo am nag benn waay boo xamante ne nii eh, ci way ngëm yàlla yi ci way ngëm yàlla yi ci woy wommatu yi qasada mu bàyyi ba seetlu nag waa ji ni muy def di rey ñu bari mu mu mu mu jekkal ko mu nekk ki nga xam ne li naan xanaa liñ naan daa bu jëkk bu yàgg ba maa tippoo kii moom xaaral bàyyil rek kii bu ma ko buñ ko bàyyee mu def lu garaaw am kenn ci way euh, jullit ñi koo xamante ne nii qasada euh, ghaflata mooy dafa jublu daal di exploiter benn moment d'inattention boo xam ne waa ji xaw na cee bàyyeeku tuuti rek yéeféer boobu bële di rayaate rek mu ne nag léegi mu def mise en opposition mooy mu taxaw te arrêté nettali bi ngir dugal foog ana kan waajooju mooy kan jullit boobu gis waa ji ni muy def mu bàyyi ba ba ba gis waa ji xaw di benn côté rek mu daal koy songu kay mu ne wa naa nekkoon nañ ñun saxaaba yoo yële de radiyallahu na nataxaddasu doon netta doon doon waxante suñu biir annahu Usaama ne kookee Usaama la ibn Zayd la mooy wa mooy jullit boobu gis waa yu ñaawam mi muy def mu waajal ko ñun taay dañ doon wax ne Usaama la de waaw radiyallahu anhu ibn Zayd di doomi Zayd radiyallahu anhuma falamma rafa'a alayhi léegi nag kon mu ñëw ba jekk ko waa ji xam ne nag jeexal na ko waa rey na fi jullit ñu bari waa ji jullit ñu ñëw ba yi jaaseem nar ko koo bàcc mu xam ne tey lay dee xaala waa ji ne yéeféer bi ne laa ilaha illa waaw amul benn buur mooy mu wax baatu seede yi amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla waaye bi ñu ko waxee fa qatalahu teewul waajooju te ñu doon wax ne usaama la jullit boobu daal di koy ngadd jaasi ji pël waay daal di koy fat fa jaa al léegi nag xare bi jeex ñu gañe yéeféer yi mu ne fa jaa al bashiru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa jaa amu dikk al al bashiru fay nooy tekki al bashiru <laughs> hein basiru xanaa <laughs> <laughs> jaa al basiru bashiru mooy kuy bég kuy indi la bonne nouvelle al bashir al bashir mooy ki nga xamante ne day indi bonne nouvelle mooy ki nga xam ne day indi nouvelle bu neex day indi xabaar bu neex ila rasulillahi ñoom ca dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ndax loolu moo doon euh, sunnaay yonent bi alayhi salaam bu ma soon a dem xare ñu gañe ñu ñu gañe da doon da doon yónni kenn mu dem bëggal waa Medina voilà comme na mu siyee woon keroog Badar bañ gañee ñoom Abu Jahl nem nërmel leen bàyyi Seydina Usaama bii la yónni woon bàyyi Seydina Usaama bii la yónni woon nga xamante ne nii euh, moom moom la yónni woon bàyyi Seydina Usaama bii la yónni woon bàyyi Seydina Usaama muy Zayd ibn Haarisa bokk na ci yim yónni woon ñu dem di bégal waa Medina don ci euh, euh, foofule ngir wax leen ne ah suñu boroom daal def na jullit ñu yeneen saa salaam dajeek ay noonam ci Quraysh faat nañ leen qutila Abu Jahl Abu Jahl ray nañ qutila Shayba qutila Utba qut gaa yi ne mais mais Zayd daa am problème wala ko mais Seydou Amady la ñuy wax ñun gars suñu gars bi ñu fiy génn démb boo jaay bi ñu fiy génn ci kii di di bi ñu fiy dem sànq bi ñuy génn mais njëkk bi lañ doon kari Abu Sufyan ab kii nan la mën a ñëwee naan xeex am na fa ah. jaaxle lu yàqu lii rek ba rey nañ Abu Jahl rey nañ nangam ak nangam Usaama mii nee rek Usaama dund Zayd nee na ma ne ma ñëw ne saa baay mais affaire yi gaa yëpp amoon yi gaa yi ñoo doon sikki sàkk quoi mais est-ce que est-ce amul kii xaw la feebar tuuti wala am lu ko dal nee ma ñëw ne sama baay mais yow yow nii nii nga nii nii yi demee mu ne ko waaw nee ma gëm ne kon loolu la. waaw mooy lool sunnaa yonent bi saa saa mooy bu xare amee bañ gañe day yónnee ku dem daal di bëggal nit ñi dalal seen xel waaw ndax dalal xelu ñoo xam ne seeni mbokk dañoo dem ci xare wan leen ne xare ba jeex na gañe nañu loolu dugal mbégte ci xolu jullit daa bokk ci jaamu yàlla yu rëy yi kon nag fa jaa kon fay al basiiru du sëriñ basiiru de wala basiiru mel mi nga xam basiiru fay déedéet fa jaa amu dikk al <laughs> sëriñ Basiiru Fay <laughs> du moom de <laughs> al Basiiru mooy ki indi xabaar bu neex bi ila rasuulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu mu laaj ko yeneen ma laaj ko nan la demee wa axbarahu waa ji daal di koy xabaare xare banam deme hatta axbarahu xabara rajul kayfa sana ba ni mu koy nettalee xabaaru ki nga xam ne mooy waajoojee ak yéeféer bi bi mu rey nan la demee nan la def ba faat ko ginnaaw ba mu ne laa ilaha illallah malgré na rey nañu bari ci jullit ñi ah léegi nag fadaahu bi armée bi ñëwee ñibbisi yeneen ci bari saa saam woo waajoo jee xam nga jundum neeral la ñun dañ ne woon kooku dañ doon wax ne Usaama la fa sa'alahu mu laaj ko waaw waaw mu daal di koy laaj yeneen saa salaam laaj ko fa qaala ne mais li ma qatalta ah xam nga ci riwaaya imaamul bu alhamdulillah bu Seyna Usaam biñ gis jotaay bi wees muttafaqun alayhi dane falamma bi nga xamante ne balagha dhalika an-nabi falamma qadimna an-nabiyya an al-madinata balagha dhalika an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala li ya Usaamatu aqataltahu ba'dama qaala la ilaha illa Allah Usaama ci nettale nee na ba ñu agsee yeneen saa salaam daf maa laaj ne ma yow Usaama da nga koo faat ginnaaw bi laa ilaaha illallaah léegi fii am na ci benn riwaay Usaama ci boppam nee na man te waxoon nañ ko man daal affaire bi da am lu mu def sama xol daal mooy bi ma reyee waa ji daal dalul sama xol dara ma ne xaara waaw che non man daal lii naa ko naa ko laaj yonent bi alayhi salaam fa ta'antuhu fa waqa'a fi nafsi min zalika fa dhakartuhu linnabi sallallahu alayhi wa sallam boobu dane affaire bi def sama xol ma daal di koy tuddal yonent bi alayhi salaam bii gis nañ ne dane al-Bashiru moo ko wax waaw bële mu ne fa balagha walamma euh, euh, qadimna al-Madina balagha dhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu leen di boole après dinañ ci ñëw voilà insha allahu taala léegi kon waa ji daal bi mu ñëwee nee na ci riwaayu Jundub bi ñu nekk Ibn Abdillah radiyallahu taala anhu nee na kon yonent bi alayhi salaam ne ko fa fa daawu mu woo fa sa'alahu mu laaj ko fa qaala mu ne ko li ma qatalta lu tax nga faat ko lu tax nga faat ko ah fa qaala nee na waaja ne ko ya rasuulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam awja'a fil muslimiin non waaji dafa mettil ci way gëm gëm def na ci ay dégâts yu bari waaw kii dafa causé ay lourde perte non kii kii ñu bari la faat ci ñun yonent bi alei aw jaar vraiment ilaa ilaa kii def na lu ñaaw te ñaawal na te rey nañu bari min fil muslimina waaw ci ci jullit ñi wa qatala te moom faat na fulaanan gis nga diw moom moo ko faat wa fulaanan ak diw moo ko faat wasamma nee na mu daal di koy tuddal lahu nafaran am mbooloo mu bari ci saxaaba yi ne ko diw waajee ko faat diw waajee ko faat diw diw tuddal ko ñoo bari ne ñoo ñëpp sa waaye leen faat ma gis ko nag waajal ko ñëw ba jekk ko xacc mu naan laa ilaaha illallah <laughs> wa inni mu ne ko nii bi mu ñii ñëpp nag wa inni xamaltu alayhi ci laa ci laa ci laa ko chargé laa ko chargé kay waaw <laughs> waaw ci laa jëme ci moom chargé ko tut ci kawam kay fa lamaara as sayfa bi mu gisee jaasi ji may accès jaasi gi di xacci qaala mu ne ma laa ilaha illa allah ci la waxe ne laa ilaha illa allah quoi amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla mooy kon moom layal na lu tax mu def mooy dafa jàpp ne waa moom lañ la doon wax ci jotaay bee ñu génn ah que ñoom mu taawil lañ moo tax yeneen tubaab yi saa saa après faatu leen. ah néew leen eh da ngeen a faat da faat jullit ginnaaw bi mu kii non parce que moo ko joxoon digal ne ko demal xare ji ba pare mu jàpp ne gaa yi mooy la aay boo xoon li imaam Ibnu Batal moo ko xoon ah mais rahimahullah ñoom wala al-Qurtubi rahmatullah alayhi ma dañoo doon eh, kii mutaawil kene aaya bi nekk fin wu Ghaafir ne gaa yooyu walam yaku yanfa'uhum iimaanuhum maar aw ba'sanaa këne gis nga yéeféer yi bés bi ñuy suñu taru mbugal bi leen di faat ak si bi seenu faat jot ñu naan gëm naa du leen jariñ dara moom ñoom yu mel noonu lañ jàppoon ne kii lii jaruñu ko dara da koo wax rek ngir camoufler wu ngir protéger bakkanam ginnaaw yu ñaaw yi mu fi def mais malgré bi mu waxee lool expliquer lim la naan moo rey diw moo rey diw diw diw ñëw ba ma jekk ko xàcc géem jekk ko mu naan gis jaasi gi di agsi ci moom mu ne laa ilaha illallah yeneen saa salaam malgré sa ne ko qaala rasulullah yeneen saa salaam ne ko mais ma ne akatalta mais da nga koo faat laa wax yow kay tontu ma rek <laughs> qaala mu ne ko waaw naam waaw waaw yeneen saa salaam waaw après la ma koo faata ah. qaala yonent saa salaam ne ko léegi nag dama lay laaj fa kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah idaa jaa'at yawm al-qiyaama waaw mu ne ko man nag dama lay laaj man rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa wa kayfa tasna'u ana yow mii Usaama lan ngay def bi laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ji mu wax idaa jaa'at bu nikkee yawm al-qiyaama bisub taxawaay mu dekki taxaw ak laa ilaha illa allah gi mu waxoon lan ngay moom bu keroogee lan ngay lay ci sa kanamu borom loolu laa lay laaj man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw qaala nee na oh ya lii nee nag waaja ne ko <laughs> waaw kon nag yeneen bi alei saatu salaam ñaanal ma njéggal borom bi waaw ah yeneen salaam kon nag ñaanal ma njéggal qaala yeneen saa salaam ne ko wa kayfa tasna'u bi laa ilaaha illa allah idaa jaa'at yawm al-qiyaama waaw ana nan ngay def ak laa ilaaha illa allah bu dikkee moom yawm al-qiyaama waaw nan ngay def yokkalu ko ci wàññilu ko ci waaw fa ja'ala la yazidu ala an yaqul nee na yenent way saa saab nekk yokkul ci di wax naan ko rek sa lu waajom mu ne ko ma ne kayfa tasna'u bi la ilaha illa allah ida ja'at yawm al qiyama waaw ana nan ngay def ak la ilaha illa allah allah bu waaji dikkeeg moom yawm al qiyama waaw loolu daal la yeneen saa sallam tegu ci leen di ko répéteel nee na ko jéggal ma neew ne ñaanal ma jéggal taxawul naan ko ñaanal ko répéteel lool waaw di ko répéteel rek mu ne bi rawaahu daal dina koy sola muslim al imam abul muslim ibn al hajjaj léegi laaj bi mooy est muslim rek moo solo dañ naan la waaw moom moo solo nii borom Muwatta nii imaamu mm, Ahmad nii al imaam al Abu Dawud at-Tirmidhi wa an-Nasa'i ibn Maaja kenn solow Muslim kese moom moo ko solo rahimahullah moom mu ngi ko indi ci téere bi njàgg gis kitaabul boobu surah yi def tahrimu qatli wala baabun tahrim wala baabu tahrimi qatlil kaafiri ba'da qawli shahaada bunt bi surah yi leen ci surah yi def xaraamalu di rayu bi yéefar ginnaaw ba mu ne ba mu tuddee baatu seede yi ne laa ilaha illa allah imaamu muslim mu ne xaddatanaa ahmadu ibnu alxasan ibnu ibnu xirash mu ne xaddatanaa nettali nañu ahmadu ibnu alxasan ibnu xirash di ahmadu ibnu alxasan ibnu xirash al baghdaadiyu abu jaafar al xurasaaniyu rahimahullahu taala mu ne qaala xaddatanaa amru ibnu aasim mu ne koy nettali ma Amr ibn Aasim ibn Ubaydillah ibn al-Wazzaa' Abu Usmaan al-Kilaabi al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Mu'tamar Mu'tamir Mu'tamir Mu'tamir al-Mu'tamir dañuy wax Mu'tamir wa al-Mu'tamir di Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sami'tu man al-Mu'tamir wala Mu'tamir dégg naa ab yi sama baay wax nañ ko sànq muy Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi ah Abul Mu'tamir waaw moom siiw na ñoom ñaar mi moom siiw na <laughs> Mu'tamir ibn Sulaymaan <laughs> Abul Mu'tamir at-Taymi al-Basri rahimahullahu ta'ala yuhaddithu muy nettali anna Xaalidan al-Asbaja kene Xaalid al-Asbaj mu tuddoon Xaalid ibn Abdillah al-Maazini al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mii de moo ñu xamoon al asbaj ibn akhi safwan ibn muharriz haddatha eh, di doomu mbokk safwan ibn muharriz moo ko nettali an safwan ibn muharriz voilà dégg nga ci bàyyi xam xaalid di doomi kan ibn akhi safwan frère safwan mooy bàyyi xam frère baayam ah ci la jële muy safwan ibn Muharriz di Safwan ibn Muharriz ibn Ziyad Abu Abdillah al-Mazini al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Abidu al-Bahiliyu am nañu ne du Mazini Bahili la mais bon ah kon mu ne annahu haddatha moom nettali na anna Jundub ibn Abdillah kana Jundub ibn Abdillah al-Bajaliyu Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan al-Bajaliyu Abu Abdillah yàgg nañ koo gis ah moom lu bari ci maamam lañ koy ci aan ko Jundub ibn Sufyaan ah boo déggee ñu ne Jundub ibn Sufyaan al-Bajali moo moo kii la Jundub ibn Abdillah ibn Sufyaan al-Bajali kon radiyallahu anhu saxaaba la woon saxaaba Yonent bi alayhi salaatu wassalaam Jundub waaye <laughs> baax na nañ continuer <laughs> mu ngi noonu le mu ne xoolal xam nga imaam An-Nawawi lii lii lii muy indi fii lii imaam Muslim indi fii indiwu ko moo tax mu am solo tax rij bi am solo mu ne ba'atha am na Jundub ibn Abdillahi ba'atha ila As'asa ila As'asi As'as ibn Salama zamana fitnati ibn Zubayr fa qaala ijma' li nafaran min ikhwanika hatta uhaddithahum waaw nee na Jundub ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu dafa yónni ci benn waay buñ naan As'as ibn Salama As'as mii nag am nañu ne bon ñëpp dañ ne gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais yi muy nettali dañ ne kii la ñu bari dañ ne mursal la mais gis na yonent bi alayhi salaam mooy comme saxaaba la as as ibn Salama hein comme li boroom euh, euh, al-Hafiz al euh, ibn Hajar rahimahullah wax na ko noonu al Nawawi rahimahullahu ta'ala daal dina koy wax na ko al imaam ibnu Abdil al andalusiyu rahimahullahu taala moom nag turam moom kese moo tudd ni waaw as-as day niroog bas-bas ah, bas moom saxaaba as-as saxaaba la bas-bas moo gën a nekk mooy moo gën a yàgg ak yeneen saa salaam as-as mi as-as gis na yeneen saa salaam mais moom. loolu la boroom xam-xamu domaine bi di wax kanta bas bas bas bas gis ne moom la yeneen saa salam yoon noonu Badar ne ko demal nga njëggu Abu Sufyaan mi ñu doon kari bi muy dem jóge Makka di dem Sham mu rëcc na bokk na ci ñam yónni woon ne demal nga nga nga nga nga filatural ma ko nga xoolal ma ko observel ma ko buy jóge Sham di ñëw bas bas bokkoon na ci ñooñee ca nettaleen bu siiw ba sëy naa anas bi mu ne ca lañ nekk ci néeg eh, nekk moom yonent mi alayhi salaam ak moom après bas bas daal di ñëw daal di am lu mu ko déey rek yonent mi alayhi salaam jóg waaw mooy façon tur yooyu bariwul ans ans bas bas waaw <laughs> kon ans ah, ans ibn salaama mu ne ko dajaleel ma bu kon mu woo yónni moom jundub ci mbokk saxaabaam bii di Asas ibn Salama waaw ne ko nag ban jamono la woon kañ lan moo xewoon mu ne zamana fitna ibn Zubayr jamono ji nga xam ne moom la mu arri xuunu yi boroom taarix yi yooyu di woowe fitnaay ibn Zubayr ibn Zubayr mooy kan Urwa non Abdallah ci gën mag Abdallah ibn Zubayr avec lii euh, boo fàttale ko waxoon nañ ci masoon nañ ko gis ci Riyad bi waxoon am na luñ ci tu luñ ci waxoon jamono ji ñuy gis gouverneur yu kàccoor yi fi newoon lenn ci ñoom ci waa Banu Umayya yi di def ay tojaange kese jamono Yazid ibn Muawiya waaw <laughs> jamono yooyu xam nga gisoon nañ hadith yoo xam ne taxawoon nañ ci bu baax waaw jamono yooyu la woon mooy bi nga xam ne ci la Seydina Muawiya génn àddina l'an soixante ginnaaw gàddaay yonent saa salaam bi muy waaye génn àddina dafa dajale saxaaba yu bari ngir bu fi jógee ñu daldi kii doomam ji di eh, Yazid ibn Muawiya nekk xalif am ñu bari ñu ko ci d'accord l'écrasante majorité mais am ñoo xam ne nanguwuñ ci d'accorduñ ci doo ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ak radiyallahu anhuma ak sayyidina abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma ibn asma bint abi bakr radiyallahu anil jami' ñoom ñaar ñoo ñu gënoon a siiw ci ñi nga xam ne am nañu toon du ñoom ñaar kese de sauf que ñoom ñoo ci gënoon a siiw muy sayyidina al-husayn ibn ali ak sayyidina zubair non Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma léegi bon Seydina al waxoon nañ ay mbiram nan la demee woon euh, ba mu jóge Medina ñëw Makka fekk fa ibn Zubayr radiyallahu anhum ñu nekk fa ndax ànduñ woon ci xilaafa jaayante giñ jaayanteeg Yazid mii parce que Yazid ban Yazid lu tax gaay di lu tax Yazid di fi nekk daa na yelloowul Yazid di nekk xilaafa xalifa jullit ñi c'est impossible Yazid alors que ñu baax ñi saxaaba yeneen saa salaam ak ñu kii yi nekk fi en plus non Yazid Seydina Al-Hasan non Al-Husayn Seydina Al-Hasan fekk na gaañu na bu yàgg moom gaañu na jamonoy Seydina Muawiya la gaañu radiyallahu anhu mais Seydina Al-Husayn dem Makka jóge Medina dem Makka bañ ne du jaayante nekk fa Seydina Abdullah ibn Zubayr après fa la neew ñoom ñaar ànduñu woon ñu bokk même idée sawaay moom nanguwuñu nekk suñu xalifa xalifa jullit léegi waa Kuufa di di yónni ay lettre ak di yónni ay ay ay ay ndaw yuy dem di bind seeni leet ay genre pétition quoi yoo xam ne turu ñu bari kilifa yu bari di wane tey signé ne yow lañ bëgg nga ñëw al al al Husayn ibn Ali yow lañuy ñuy jaayanteel boo ñëwee ñun waa Kuufa yëpp ànd nañ ngir yow. ba ni muy waaj a demee yu bari na ko bul dem Sayyidna Abdullah ibn Zubayr na ko foofu moom jarul nga fay dem. Kuufa moom bu fa dem nañ des fii mag yow ah Mawlaana Ibnu Abbaas ne ko bul dem ñu bari ne ko Seydina Abdallah ibn Umar ne ko bul dem mais loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis ci siira bi defoon nañ tooxoon nañ ko fi eh, tarjama bi ñu doon def ci Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib waxoon nañ la daggoon nañ ko mook bu magam Seydina al-Hasan ibn Ali eh, Euh, euh, nekk sayida wala di non sayida euh, shababi ahlil janna waaw waaw